aadaabuha inda alfatab daymaani tatahurul badani wal makaani mithluhuma tadabburul maana ma sakinati ma astiyaakin shurian gisoon nañu fii waxoon nañ la fii la sëriñ bi radiyallahu anhu wa ardaahu di tàmbale di wax ci tegginu jàngal quraan ladaa inda alfataa ca camsa ad daymaani di muhammad ibnul mukhtar ibnu said muhammad said ad-daymaani al-yadaali mooy al tamit de <laughs> voilà loolu bu ko fàtte voilà al-yadaali mooy ad-daymaani mi radiyallahu taala anhu wa arda mu ne bu njëkk tatahurul ni laabal sa yaram bu dee da ngaa war a sangu set da ngaa war a jàpp waaye it benn sobe bu mu ko laal ah mu ngi noonu ak wal makaan ak bërëb ba nga koy jànge na laab mithluhuma lu mel ni ñoom ñaar ginnaaw ñaar yee tadabburul maana mooy di seetantalu eh, maanaaya maan sakinatin ak dal maastiyaat cinquième bi juróomeel bi mooy soccu suri'a goo xam ne dañ ko hmm, dañ ko yoonal ndax yonent bi saa saa moo ne a an ashqa ala ummati la amartuhum bis bi bi siyaaki inda kulli wudu waaw maa kulli wudu mu ne yonent bi saa saa mu ne man de bu dul woon ne damay bañ a teg xat-xat sama sama sama sama sama xeet konoonte kon dinaa leen digal wat naa ne kon dinaa leen digal waaw naa ne kon dinaa leen diggal bi si yaaki ñuy ñuy daal di soccu voilà la amartuhum bi si waaki doonte kon ah, doon naa leen digal li nga xamante ne nii mooy soccu de faf saa bu ñuy waajal jàpp bu ñuy waajal julli voilà mooy loolu la de fa li nga xamante ne nii mooy inda kulli beneen bi maa kulli salaa ànd ak lépp julli mooy laa julli gu nekk rey ànd ak soccu voilà loolu la de inda beneen bi mu ne inda kulli wudu voilà inda kulli wudu ba ñuy jàpp kon nag moo tax mu ne siwaakin maastiyaakin ak nga xamante ne di soccu di utiliser bantu siwaak mooy di utiliser li nga xamante ne mooy di bobb sa bëñ yi voilà sharia boo xam ne daal dinañ koy yoonal ci wàllu sharia mu ne waa foofu la ñemoon ah ñu war a kon ba léegi ci teggi nii mu ne wa kawnuhu mustaqbilan ma xushum mutriqa rasin bi waqaarin la xudu in yandabu tafximu an ayyan yaqra ala qiraati rijaali jahra mu ne wa kawnuhu bokk ci teggi nii ba léegi jàng alquran mooy waajay jàng nekk koo xam ne mustaqbilan day nekk koo xam ne day jàkkaarloo day féete ak qibla bi moo tax istaqbala al qibla loolu lañ naan mustaqbilan mooy dafay jàkkaarloo mooy jàngal quran bokk na ci teggi yi kay jàng mu féete fi nga xam ne fa la qibla bi nekk maa xushu'a juróom-ñaareel bi ci teggin yi mooy mu am ak torox mu toroxlu ci njàng buy jàng al quran beneen bi mutriqa ra'sin xaalam nekk état nekk koo xam ne day sadd day day njatt waaw day njatt li nga xam ne rasin mooy bopp bi sëgg njatt bopp bi bi waqaarin ci ak dal waaw moo tax yonent bi saa saa doon naan bu ngeen di ñëw jàkk na ngeen di ñëw wa aleykum sakinata wal waqaar bu ngeen di ñëw bu leen daw saway dekk rek nekk ci lenn xool gis ne i gaa yi dëkkati war nañu kàbbaar yaa deux minutes rek nga fiddi mu ne déet bul daw waaw bu ngeen di ñëw ngir julli bu leen daw na ngeen ñëw ngeen ànd ak dal ak koo xamante ne waqaar daal di eh, jox gëdd bu mag gi nga xam ne mooy fa ngeen jëm ci jàkka ya dal teey waaw mu ne mu ne laa xudoo laa xudoo bi eh, mutriq ra'sin bi waqaarin laa xudoo mu ne nag bul nekk koo xam ne booy jàng dangay wàcce sa baata wàcce sa baata lu tax hein mooy laa xuddu bi mooy bul wàcce sa baat wàcce sa baat boo xam ne daanaka day suufe lool mu ne ndax mel lu tax ñu ne ko waa lu tax loolu mu ne id ndax yan yun dabu daal di nañuy xemmeem daal di nañuy sopp at taf xiimu nit ki mooy góor gi moo tax mu leeral ko mel ni ñu ne ko waa luy tafxim parce que am na tafxim loo xam ne ci wàllu qiraat yi boo jàngal Alxuraan xam-xamu tajwiid am na lu ñaan tafxim ak tafxim est-ce que loolu lay mooy bi nga xam ne mooy boobu c'est connoté mooy boobu terminologie boobu noonu est-ce que boobu la ci jublu mu ne ay maa ngi lay leeral ay mooy ay yaqraa waa ji jàng ay yaqraa ala qiraati rijaal yi na jàng ci njàngum góor ku ma dégg xam ne góor guy jàng la waaw mu ngoog loolu lay wax jëhran mooy mu wax ko ci kaw lu loo xam ne da koy biral moo taxoon mu ne laa xudon fale déet mu wàcce baatam lool na ko yëkkati tuuti ndax sopp nañu muy wax mu jàng-jàng moo xam ne mu dëgër lay doon mu kawe mu leeral ne la li ma ci jublu fii mooy xam nga loolu tafxiim ak yooyu tarqiq mooy façon ni ngay génnee maxaarijul xuruuf al xuruuf ni ngi leen di génnee boo leen di prononcer loolu ci wàllu ñuy toppatoo loolu <laughs> <laughs> ñu bàyyee leen ko <laughs> lu ne fii sëriñ bi lim ci jublu fii nii radiyallahu anhu mooy li nga xamante ne mooy nit ki ne yëkkati kàddu moo tax mu ne ay li ma ci jublu fii mooy am yaqraana jàng ala qiraati rijaal yi ci kaw jàngu góor yi jahran mooy mu biral ko wala mu léegi nag muy continuer mu ne wala yakunu xaadia sawtin kanisa wadi tarannumin bi lahnin faqisa mu ne wala yakun bokk na ci teggin yi ah li taxoon ma ne la laa xudon fële bu mu wàccee baatam wàcce gu ëpp de loolu bu mu ko def nga xam ne ku ko dégg sax jàpp ne jigéen guy jàng la moo tax mu ne déedéet mu leeral li ma ci jublu mooy xiraatar rijaali jahran daal di koy biral wala yakun moo tax moom lay leeral ba léegi te bu mu nekk a sawtin koo xam ne boroomu wàcce baatam kanisaa comme jigéen ñi ndax jigéen ñi ñoom bu ñuy jàng dañuy wàcc seen baat dañuy wàcc seen kàddu loolu lañ leen digal kàntaa yi xew léegi hein façon caaxaan yi xew léegi ñu naan ay ñee dañuy dañuy dañuy def lii wëg waa waa gaaye ñoom ñoom jigéen sàngam ñoom nga dégg ñuy yëkkati alquran yi fële wala ñoom nga dégg ñuy yëkkati ay mbind yoo xam ne ay sëriñ yu baax ko bind ah di ko wax ñu teg ko ci haut-parleur ci rajo yeeg yooyu yooyu ay feeri caaxaan la waaw loolu moo fee caaxaan dëgg ngoom waaw loolu affaire caaxaan la te loolu <laughs> léegi dafa siiw waaw mais problème bi yëpp mooy euh, ña koy def am na ñuy wax ñu ñoo xam ne lañuy wax ne lii nii jago euh, lii jaaduwul parce que dañ koo tere mais comme que ña koy def dañoo jàpp nañ kilifa lañ fañ koy defee ñu bari nangoo leen a wax li nga xam ne noonu la demee moo tax sëriñ bi ne radiyallahu anhu kii góor gi jàngal xuraan bu mu def di wàcce wala yakun bu mu nekk xaadi'a sawtin aji wàcce kàddoom baatam kanisaa mel ni jigéen ñi bu dul woon de jigéen ñi noonu la ñuy jàng rek moom bu ñuy jàng dañoo wàcce jaar dañoo war a wàcce seen kàddu yi kon lan lay waxee ne bu warul a mel ni jigéen ñi wàcce baatam comme jigéen ñi ah kon mu ngi noonu. wadi tarannum bilahnin mooy di jàng am nga tarannama mooy comme ni picc bu ñuy kii mooy façon musicien yi waaw bi lax nin mooy yow bul ñëw nag di jàng alxuraan ji ku la dégg day foog ne moom musique lay déglu mooy musique u caaxaan yi <laughs> voilà son mel ni kuy déglu son mel ni waa boo ko déggee son la waaw jàng alxuraan ji faatiha bi bu ko jàngee da foog ne mais waa ji xanaa naan la loolu mu ne déedéet bul mel noonu de lool loolu bo déedéet mooy neexal baat sii loolu dinañ ci ñëw insha allah waaye ah bu mu nekk koo xamante ne nii nag da koy defee noo xamante ne nii moom daa dem ba génn ci les bornes quoi ba boo ko déggee yow da nga naan mais est-ce que kii nii nii nii nii soo lay way wala alquran lay jàng mooy man na sax saxel sax mën naa bañ a dem nañu waa ji alquran lay jàng loolu nag problème la voilà. léegi mu ne loolu bokk na ci teggi nii de bu mu ko nekk de mooy waa ji buy jàng ah bu mu nekk koo xam ne day wàcce baatam na ko yëkkati comme góor guy jàng bu mu ko wàcce comme baatu jigéen ñi te bu mu nekk di taraan tarannumin bi lax nit mel ni chanteur boobu woykat boobu di façon yoo xam ne boo ko déggee danga naan mais lii est du soowu gaa yi moom ngay foog mu ne loolu bu mu ko def faqisaa mu ne nag manuma la nekk nag di la limal lépp faqisaa yow lii ma la jot a wax qiyaas ci xootal li defal analyse par analogie lépp lu xaw a niroog yu mel nii rek yoo xam ne day lay génne ci waa ji ñuy xalaat ne sax kii alquran lay nekk wala yu mel noonu yow qiyaas ko ci nga boole ko ci wallahu ta'ala wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala